léegi euh, kon mu ne ko nag leena nee na nga ut kan moo lay maye voilà mooy nga ut koo xam ne tànn ci kan moo lay maye neena nag bi mu ma waxee loolu ah nee na ma daldi fa arsaltu ila Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas fa wakkaltu man Ummu Habiba ma daldi xool sama mbokk yi su ma jullit ñi ne foofu sama mbokk yi ñi ma gën a jege muy Xaalid ibn Sa'id ibn al xam nga kii lu mu bokk ak ñoom ñépp waa ci waa Banu Umayya lañ bokk mooy ne Abu Sufyaan ak Xaalid bii nii ñoom ñoo bokk benn maam te seen maam ji sorwul muy kan muy Umayya ibn Abd Shams Abd Shams voilà muy Umayya kon Ah, léegi mu ne kon ma daal yónnee ci Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas ne ko yow laaj tànn comme tuteur ngir nga maye ma ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag lii la lii nii nii mooy masala wax sànk nit koo xamante ne nii nit koo xamante ne nii ndaw soo xamante ne nii ay baayam du ñu jullit ñi ko mën a maye du ñu jullit loolu la naka la mën a te moom muy jullit comme bu dee Europe benn benn euh, converti benn tubaab bu jigéen bu converti mais après mu bëgg a sëy benn mu bëgg sëy kan moo koy may duñu ne baayam a ngi dund yaayam a ngi dund ay tonton mu ngi dund mais bu ñu bokkul diine bu dul bu ñoon bu ñu dul jullit mënuñu koo maye ndax suñu boroom moo ne walan yaj'alillahu Euh, walla yaj'al Allahu al-kaafiriina muminiina euh, noonu la ko waxati al am na beneen aaya mu ne al-mu'minuuna ba'duhum awliyaa'u ba'd waaye ngëm yàlla yi lenn ci ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy partenaire ñooy kilifa ñooy ñooy ñoom ñoo mën a loolu walaa ngoogu ci seen biir la mën a tey buur yàlla defalul yéeféer yi ci kaw alal mu'miniina sabiila defalul yéeféer yi ñuy am benn buntu ci jullit ñi ba di leen doxalal seeni mbir déedéet mooy ne bu dee ne ndaw si baayam yéeféer la baayam manu koo maye loolu moom manu koo maye ndax du tuteuram ci wàllu religion mais waxuñ la nag léegi da koy ñàkke teggin du ko jox cëram non déedéet wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana buur yàlla loolu la dogal loolu la digle këne nit ki ngeen bu ngeen di jaamu kenn ngeen di jaamu benn yàlla muy suñu boroom subhaanahu wa waaye waajur yi nag mu dénk leen ginnaaw jaamu googu moom ñoom la ci deuxième même bu dee ne gëmuñu voilà même bu dee gëmuñ waaw moo tax wa in jaahadaaka ala an la ala an tush ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma buñ la nag defee yépp effort ngir ngir ngir ngeen nga nga nga weddi sa borom nag wala def lu dul noonu loo xam ne yow sa borom mi nga war a jaamu képp moo lay kii bu boobaa nag bu leen topp waaye voilà bu dul lool nag kii nga xam ne bil ma'ruf topp leen ci njekk manoon nga leen a yoral seen dépense bu dee ñu ñàkk lañ nga leen di doxal seeni service mais jëndal ma sàngara moom nga ne ah bàyyi nag man sama diine moom man naa laa defal say course de mais nag sàngara moom manuma koo jëndaale la waaw lu tax wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma bu leen topp de yooyu bu ñëwoon sax ba forcé la ci ne di ko di def seen yulli dayo coono ngir nga def ko falaatu tuñ huma ndax laa at innama taa toppoote moom ci njekk rek comme ni alayhi salaatu wassalaam waaw kenn du topp bindeef bay mooy ki la bind kon loolu la mooy ne kon ñooñu manuñu koo maye kan moo koy maye nag ñu ne dañuy xool bu dee amul benn mbokkam bu ko mën a maye moom ndaw si mooy xool ci biir jullit ñi communauté musulmane bi loolu mooy comme suñu réew yi nga xam ne duñu réew yoo xam ne charia fay dox ki communauté musulmane bi moom mooy tànn koo xam ne doy na ko mu ñëw ci benn boroom xam-xam wala koo xam ne doy na ko ne ko yow laa def nga tu sama tuteur kooku moo koy maye voilà loolu la te loolu moom la kiy def sayyidatu ummu ummu habiba mu daal di délégué daal di woo ki nga xamante ne mbokkam la te jullit la comme que baayam Abu Sufyaan mu ngi mais Abu Sufyaan ci boppam yéeféer la manu koo may léegi nag kon ki ko maye mooy mbokkam mii di Xaalid ibn Sa'id ibn al-As al kon loolu mooy masala boobu voilà buñ la nee fu mu tegu fi mu tegoo ngi ak aaya yiñ la wax sànk voilà al mu'minuuna ba'dum awliyaa'u ba'd ñoom ñooy ay kii voilà ñoom ñooy ay alliés ñoom ñooy ay ay ay parando ñoom ñooy ay ñoom ñooy méngoo wonte seeni mbir